a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci njàngat yi ñuy jële ci di gazwatu xunayn tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi weesu bi àwnillaahi wa minnati doon ànd di gis li nga xam ne moom la al imaam abu abdillah muhammad ibn abi bakr ibn al qayyim al jawziya radiyallahu anhu daal di wax ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu yim doon wax ci sagesse yi nga xam ne junj yi nga xam ne moom la def di junj li nga xam ne xare bii daal dina koy làmboo ci ay masaailul fiqhiya ak ay li nga xam ne mooy ay annotation yoo xam ne di souligner ay sagesse yoo xam ne feeñ nañ ci xare bii di ghazwatu Hunayn wala Hawazin ah tey ñu waroon a àggale fi nga xam ne moom la yemoon ci loole le mu nekk fi nga xam ne fi la doon tàmbalee di wax naan wa fiiha min al fiqhi mu ne wa fiiha bokk na ci li nga xam ne moom la xare bi làmboo min al fiqhi ci wàllu fiqh waaw ann alimaama yanbaghi an yab'atha al'uyuuna wa man yadxulu bayna aduwwihi liya'tiyahu bi xabarihim wa ann alimaama idhaa sami'a bi qasdi aduwwihi bi qasdi aduwwin lahu wa fii jayshihi quwwatun wa mana'a laa yaq'udu yantadhiruhum bal yasiiru ilayhim kama saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila hawaazina hatta laqiyahum bi hunayn alimaam ibn alqayim rahmatullahi alayhi mu ne bokk na liñ ci wàllu fiqh yuñ ci war a ci mën a jànge mooy new dafa war ki nga xam ne mooy al imaam lii nag mooy al imaamul a'zam pa jàkka waxul imaamu jàkka de déedéet kii mooy ki nga xam ne mooy ki jiite réew mi moom lañ naan président tey moom la naan imaam ndax pré al huwa al imaam mu ne kooku dafa war bu déggee dafa war bi yónnee bañ a toog rek ne yasar xam nga li yàgg nañ ko wax ci xare yi chaque fois ñu ne yonent bi aleyhi salaam moom li wolof naan ku boo bërë boo toogee gaa gaay bërë dal sa kaw wala nga toog say noon di la waajal nga toog rek naan damaa rafet njort déedéet aleyhi salaatu wassalaam mooy cosaani rafet njort te teewul noonam yi bi nga xamante ne nii bu bu toogee day yónnee ay nit bu amee ay information yoo xam ne yu xaw a louche la ci ñoom day yónnee al ñi nga xam ne ñooy ay agent secret waman ak koo xam ne na bayna aduwwihi li yatiyahu bi xabarihim koo xam ne day fexe infiltrer noon bi waaw yónni fa ñoo xam ne dañuy fexe infiltre noon bi ngir indil leen vraiment seen information yi comme na mu defoon keroog al azab bi mu yónni Seydina Xudayfa boobu sax Xudayfa Seydina Xudayfa radiyallahu anhu nee na yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee wax wax kenn wuyuwul moom moo jekki woo ma ne ma Xudayfa ah ma ne falam yakun li budd illa buddun illa an ajiba rasulallah lu dul ne manuma woon a bañ a tontu yonentu Yàlla sallallahu alayhi mu yónni ma ma dem ci ginnaawu xandaq bi ah, bi nga xam ne moom la waa Quraysh fa ñu ne woon beneen côté ba ak waa Ghatafan ak seen alliés yi ñëwoon na dañuy boom waa Medina ala saakini afdalu salaatu wasalaam Seydina Xudayfa la yonente mi alei saatu salaam yónni ci guddi gu sedd guy ngir mu dem fexe infiltrer les ennemis de Quraysh ba ni mu ne man de Abu Sufyaan de budul woon yonente mi alei saatu salaam dane ma demal xatta ji xatta tatiyani bi xabarihim wala tuhdith hadatha te bu fa bu bu bu fa def dara waaw mu ne bu dul woon loolu de Abu Sufyaan de wa kaana ana idin sayyid woon naa ko manoon naa koo sànni xeej ko waaye ma fàttaliku ne yonent mi alayhi salaatu salaam li ma bi mu demee mel ni Abu Sufyaan ak daal bay war a wax li nga xam ne mooy lu am solo mu ne ku nekk na xool ci toog ci wetam bala ñu ñoo rax Seydina Xudayfa radiyallahu anhu nee na ma gaaw ki ma jegeel ma ne ko yow noo tudd yaay kan mu gaaw wax ma ma ne ko kon baax na waaw mooy loolu mooy sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw wala yunaafi hada at-tawakkul ala lii wutewul ak tawakkul ala Allah waaw comme ni nga xam ne noonu la yónnee Abdallah ibn Abi Hadrad bi mu déggee mbir mi yónni leen mu dem ci waa Hunayn xooli leen ba ne gis naa ak ko jiitu woon dem xooli ñëw ne man de jiitu naa leen gis naa waa Hawazin wa jama'at Hawazinu nisaaha wa abnaaha ak ñi nga xam ne ñooy xarekat yeeg seen alal yi wa amwaalaha wa hum mujtami'uuna ilaa waadi Hunayn ñu nga dajaloo ci xuru Hunayn kon imaam Ibn al-Qayyim raxmatullaahi alayhi mu ne ah kon njiit bi dafa war mu yónni ay ñoo xam ne ñooy agent secret wu noon bi ngir mu andil leen seen xabaar waaw loolu la mooy bu doon tay la il faut. tey xam nga loolu mooy loolu mën naa dox di yónnee ay nit ñoo xam ne ay double kii lañuy ñuy ju la yor loolu noonu sunna la pour fexe nekk xam ne doo toog naan non loolu non alxarbu xudaa wala xadaa wala xadaa loolu lépp am na mooy gis nga xare ay pexe la boo fi toogee moom la Seydina Ali ibn Taalib doon wax <laughs> waaw. bu ma leen di wax ci yonent bi aleyhi salaatu salaam moom li ma leen di wax day leer naññ mooy lu ma déggee ci moom la waaye nag sama waxtaan sama digganteeg yéen nag bu dee maa yéen la nangeen xam ne alxarbu alxarbu xudaa waaw mooy mbir yi surtout fam ne woon kuufa googu nga xam ne wóorul saxee ah gisoo ni mu mujj fàtt nañ ko sax bu ñëwee ci mbiri boppam di ci wax ku nekk mu wax la réellement li muy waajal ak yooyu ah non kon dañ koy faat. te Farruux mujj nañ ko faat sax kon moom problème dara du dox waaw mu ne bu ma leen di wax ci yeneen mi alayhi salaatu salaam nag lu ma dégg la takk ko mu leer nañ waaw waaye samay wax ba digganteeg yéen mooy ci yenn yi pas ne noonu nit ki noonu lay mel que lu mu la wax doo ci mën a jàpp non mooy yi nga xam ne nag sécurité nationale la wala yoo xamante ne nii moom ci wàllu yooyu la jëm loolu du ñëw di ci wax ak ku ne. boo ñëwee ba ko ciy laaj du la ci wax lu leer waaw parce que doo toog naan <laughs> wa huwa man huwa asadullahi al-ghalib ali ibn abi taalib radiyallahu abu turaab waaw kon mooy lan mooy bu doon léegi mooy réew yi noon yi yéen en tant réewum jullit waru ngeen toog noonu même ñoom noon yi ci seen biir noonu lañ mel waaw mais noonu lañ mel kuffaar yi kuffaar yi seen biir dañuy espionante dañuy espionante te pourtant nee ay ay lañ ñoo bokk lépp waaw waaye suñu boroom xamal na nañu loolu amul tahsabuhum tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta waaw dhalika bi annahum qawmun la yafqahun mu kuffaar yi ak naafiq yi boo leen gisee ñu ànd seen coalition yi ñuy bokk yépp dangay foog ne gaa benn lañ tahsabuhum jami'an nga foog ne ñoo ñoom seen lépp ñoo ko bokk waaye demewul noonu de yow miy déglu boo yaakaaree ne moos entre États-Unis ak Israël benn lañ ah non non non jamais mooy ci biti nii alxuraan wax nañu loolu lépp waaw moo tax ko am alxuraan yow dara fuqul sa bët voilà mais amul dara loo xam ne lu war a bees la moo xam du ci wàllu wàllu wàllu wàllu yàlla Hmm? du ci wàllu nit ku kéemaane ci wàllu yàlla waaye du caagante ne yëfi àddina yi ak tamit dil yi gaa yi teg surtout noon yi boo xam ne danga naan lii de gulet la kooku mooy kon xamul li ko message bi ko suñu boroom bi ñu suñu boroom yónnee muy alquran waaw mooy naan bu ci kooku naanu ci ba màndi waaw suñu boroom xamal nañu yooyu yépp nee nañu gis nga kuffaar yi boo leen gisee ñu ànd ngir xeex du diine ji mooy ñoom ñépp ay ànd bu dee lool waaw waaye seeni intérêt bokkul tahsabuhum jami'a dangay yaakaar ne benn lañ waaye wa qulubuhum seen xol yi shatta ak wute waaw ñooñu nag ñoom seen biir dañuy espionante dañuy espionante parce que c'est normal yéen ñun nag en jullit waroo tamit surtout réew mooy réew la ñuy wax waaw mooy parce boo ko deful gaa nga koy def sa kaw te gis nga mooy nit lañ ñoo xam ne laa yaqbuuna fi mu'minin illa wala ghimma loolu it alxuraan wax nañu ko yi nekk fi di jooytu way gars yi ne way vraiment c'est mais yéen loolu yéen nañ koy door a xam loolu yéen nañ koy door a xam laa yarqubuuna fi mu'minin illa wala ghimma ñu doon wax mais Quraysh bi sulhul Hudaybiya bi mu leen intéressé wul bañ demee ba gis ne seen intérêt kii wu ci mais nan lañ def dañoo jàppale waa Xuzaa waa waa waa Banu lu ñu dal ci Xuzaa te pourtant ñoom ñoo doon dicté accord bi ñoo ne woon dix ans de paix presque lépp ñoo ko dicté forcé pour pourtant ñoom ñi bind loolu te loolu mooy histoire voilà tout le temps bu dee ñoom ñoo am doole dinañ fexe ba imposer accord yoo xam ne buñ demee ba ci biir. ñu ne lii intéressé wuñu quoi suñu intérêt newatu ci ñu rupture ko voilà laa yar ko buuna du ñu bàyyi xel du ñu sàmmoon teg du ñu saytu du ñu dara hein fii mu'minin na wala dhimma bu dee affaire jullit la wadi ngëy la ngëm way ngëm yàlla accord bu ñu am ak moom hein contrat ay accord yooyu duñu ci sàmmoon teg dara waaw ku mel noonu nag yow nag est ce que toog di xoole mooy moyen yoo am wa a'iddu lahum min quwwa wa min ribat al xayl min quwwa la yàlla wax mooy feu li nga xam ne tamit mooy affaire espionnage ci la waaw xool seen système de yi nga xam ne moom lañuy def ngir noot leen ngeen fexe man leen a xam déjouer leen xam ñoom ci lan lañ newe yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la doon def ba mu yónni Seydina Abdullah ibn Jahsh ila Nakhla avant Badr juste avant Badr pour lan la woon mais sariyatu istitla'iya c'était une mission d'observation dem ba jege Nakhla xam nañ Nakhla ñun côté soriwul côté Taïf gii ñu nekkoon sànq ci Hawazin ñu dem ba foofu ngir xool Quraysh ana ci lañ lañ ne kooku nga foog ne bu amoon suñu moyens yi ñu am du ko utiliser. bu amoon lool moom risque wu di di yónni ay nit ñuy dem ba foofu war a perdre seen bu dee ne mën ngaa toog Europe ci wàllu technologie bi nga mën a déjouer yenn système yi kii ko duñ ko def bañ a def waaw loolu ci la loolu mu ne kon moom imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ginnaaw bi mu waxee di mu ne kon imam bi dafa war mu yónni ay ñoo xam ne ñooy espionné ji noon yi ngir indil ko li nga xam ne mooy seen xabaar ak li ñu tooge contre l'islam mu ne wa anna al ida sami'a bi qasdi aduwin aduwihi lahu wa fi jayshi quwwa wa mana'a la yaqudu yantadhiruhum bal yasiru ilayhi mu ne te njiit bi bu yëgee ne noon bi ñu ngi koy waajal waaw dégg na ay noonam kat ñu ngi koy ut si waajal nañ bu koy ut si fekk fekk yi lu am solo la fekk ñoom réewum jullit ni am capacité wu défendre boppam am force wu attaque parce que défense ñaara am défense ak attaque bu dee défense rek la am mooy bu boobaa dañuy waajal ngir mën a défendre réew mi bu dee ne non nañ foofu mais am nañ quwwa wa manaa am nañ manaa ba pare loo xam ne moom lañuy ñuy seen réew mi waaye man nañoo mener des des actions extérieures dañuy dem dabi gaa yi duñ leen xaar ñuy ñëw di ko xeex ci réew mi déedéet bal li am ba des yasiiru ilayhim day dox jëm ci ñoom kama kenn ni nga xam ne saara rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni yonent bi alayhi salaam doxe dem ilaa hawazina hatta laqiyahum bi Hunayn comme ni nga xam ne ci la demee ba Hunayn ba mu yëgee mbir mi toogul di xoole moom alayhi salaatu wa salaam dinañ xaar yantadiruhum mukk waaw dafa waajal takk ne ilaa Hunayn nañ dem daj dabi gaay ba ni muy dajee ñoom bërëb bi ñu naan Hunayn mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim raxmatullahi alayhi ba léegi zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam wa minha anna al-imaama lahu an yastaciira silaaxal mushrikiin wa uddatahum liqitaali aduwwihi kamaa stacaara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam adraaca Safwaan wa huwa yawmaidin mushrik mu ne bokk na liñ ciy jànge ci xew-xewu Hawaazin bi ba léegi mooy ne njiit bi man naa àbb armement wu yéeféer yi ak seenu matuwaay yi ñu yor ngir xeex noon bi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko bokk waaw xam nga Safwan même bu dee yéeféer la mais moom Hawazin moo gënoon nekk diggante après bi yeneen wala saa saam jëlee Makka moom Hawazin la gënoon a tiit après parce que déggoo bi ko frère am bi doon wax ci xare bi bi ñuy door a commencer jullit ñu ñu bari daw frère bi naan ko tay yée tey moom moom laa laa laa Quraysh mooy tay jeex na kii waa yeneen ñoom de waa Quraysh jeex nañ ndax Seydina Muhammad a fi jiite sallallahu alayhi wasallam te gañe nañ leen daw nañ tey la leen waa Hawazin di dëbb nag waaw tey rekk la leen waa Hawazin nag di jeexal tey la leen waa Hawazin di jeexal nag mu mer naan ko laa faddallahu faaki faddallahu faak yàlla na buur yàlla damm sa bëñ yi may sa bëñ yi rek ba dootoo mën a teewal naan ko man naan ko man ku mel ni man waa Quraysh man de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jiite ma moo ma gënal fopp ah. Safwan la waxoon que waa Quraysh man man Seydina Muhammad daal di may jiite ab Quraysh mooy ku bokk ci Quraysh yi jiite ma moo ma gënal foog xam nga woon côté Hamiyya doon wax boobu ba muy tontu frère bi <laughs> mooy dara ñoo bokk yaay mais waxu ko woon parce que moom dafa gëmoon l'islam non parce que man daal mooy mooy li nga xam ne taxawoon nañ ci tuuti que ne loolu du jariñ nit ki dara. voilà am na gaa yoo xam ne ñoom moom ay affaire panaf pana panarabisme ay panafricanisme ñoom looloo leen téye ci yenn yenn figure yi nga xam ne wallahi ñooñu ñoo leen tooñ parce que dama xam ne ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu yow amoo dara looy def léppam di l'islam diinal islam amoo dara looy def nga koy ngay jéem a am liggéeyam parce que la pour le panafricanisme waaw ay moo siggil der bu ñuul loolu kan kan fan lañ gis loolu fan lañ gis Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di wax ay affaire u naan ay maa siggil der bu ay der bu ñuul loolu loolu objectif la mais loolu vraiment moo yabaate dëgg-dëgg kiy wax loolu moom vraiment kenn ëpp ginu koo ñàkku taalibe parce que sëñ bi ni de amul dara lu ñuy kii lu daal moom moom ay siggil der bu ñuul la fi neewoon non non non. non non sëñ bi bu doon wax radiyallahu anhu moom ummaay yonent bi sallallahu alayhi lay wax waaw waaw loolu la wax mais ñu borne mooy loolu la nga foog ne gaa boo leen gisee nag yow boo amul ak ràññee da nga naan yow saa yi nii laahi mu ngi ci mu ngi liggéey leen sëñ bi lu mag nekk liggéeyul dara kooku moom bu sëñ bi amoon ñoo xam ne radiyallahu anhu ay ñoo xam ne ñoo koy ñooy défendre pare ne ku fi waxat waxati caaxaan yooyu ñu ñëw yëgal la na li nga wax moom dañ koy dindi dajji la pas ay duuraateeg yooyu moom yooyu yëfi tardé la quoi non wane fii ñu ko waxee ngeen ñëw fa bu ngeen kiiwul yor seeni média leeral ne ñii nii lii ñuy wax du dëgg demewul nii waaw wala mbir mi sori na li nga xam ne ci loolu la doon dox mu leer mais bu gaa yi bàyyee noonu léeg-léeg sax ñu dem fa dem ci ab sëtëm wala yooyu ngir wan ne ngir ngir rek am image bi wan leen ne ñoom ñu ngi ci alors que yooyu mooy ñooñu lool jariñu leen dara parce que lan ay affaire u bu ñuul nga gis arab yi fële yi am na ñoo xam ne ñoom l'islam bi li leen ci neex mooy figure ci historique yeeg yooyu mooy ay voilà comme ça mooy yooyu nag amul njariñ Safwan loolu la doon waxee naan man ab Qurashi jiite ma moo gën fopp waaw même bu dee ne damay fay nekk presque jàmm ab Qurashi moo ma gënal waaju dëkk Taif wala Hawazin ñëw di ma jiite kon imaam Ibn al-Qayyim mu ne imaam bi wax nañ la mooy le président walla ki nga xam ne moo ko fi toogal yor wàllu armée kooku man naa àbb li nga xam ne mooy arme mushrikuuna yi ak seen wàccaay comme ni nga xam ne noonu la alayhi salaatu wa salaam abbe Seydina Safwaan mu bu ko nga mi waaw waaye loolu mooy bu dee yéen a bokk noonu comme li ngeen wax sànq parce que c'est sûr que bu dee ne yéeféer bi moom ñële euh, ñi nga nar xeexal leen jullit yi ñoom la àndal mooy loolu man dane waaw parce que Safwaan moom moom jullit ñi gañe woon moo ko gënal fopp waa Hawaazin gañe mooy kon loolu lii nag euh, mooy masalatu euh, al isti'ana bi bil mushrik mooy di dimbali ko ab yéeféer waxoon nañ def am na kaa yi muy dagane am na kaa yu dul dagane gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy dem Badar yéeféer ba génnoon naan kii dana ko ñun la nasta'inu bil mushrik ñun duñu dimbali ko mushrik waaye wax nañ la loolu dafa am ay kaala c'est pas tout le parce que bi muy gàddaay kan moo ko yóbbu ki ko yóbbu Abdullah ibn Urayqit giddam boobu mais jullit la woon non du jullit mais Safwan ibn Umayya mi al ko bubbu koŋ yi est jullit la woon non te pourtant daf ci dimbali ko ci dimbali moo tax loolu cas par cas la ça ci yan ko circonstance ci yan cas la di possible waaw parce que fële xare boobu yéeféer bi bu ci participer woon moom da doon jàpp ne ngañaay lam fa def ak lii pour moom ngañaay ndax dafa mënoon a xeex waa jooju bu jullit ñi gañee Iblis ne ko yaa gañee mu nekk fii ci non déedéet te xare bu njëkk la kon mooy loolu possible na yéen bu ngeen ñëwee fii ngeen am projet yoo xam ne dangeen koo bëgg a taxawal. mais pour ngeen taxawal ko ki fi yor bi li ngeen bëgg a taxawal ki fi matériel bi di yéefara lu ngeen di def mais da ngeen koy àbb bu dee lu muy àll ngeen àbb ko bu dee loo xam ne lu muy luye la ngeen luye ko voilà. mu ne bokk na ba léegi ci liñ ci jànge wa minha anna min tamaam at-tawakkul isti'maal min tamaam at isti'maal al asbaab allati nasabaha allahu li musabbibaatiha qadaran wa shar'an fa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu akmalul xalq allah tawakkunaa wa innamaa kaanuu yalqawna aduwwahum wa hum mutaxassinuuna bi anwaa'i silaax wa daxala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam makkata wal baydatu alaa ra'sihi wa qad anzala allahu alayhi wallaahu ya'simuka minan naas Allah mu ne bokk na liñ ciy jànge ba léegi mooy ak tamaamu tawakkul mooy matuk wàkkirlu ci yàlla hein bokk na ci liy wane ni nit ki dëgg-dëgg ak wàkkirlum ci yàlla mat na mooy muy jëfandikoo sabab yi buur yàlla nga xam ne moom moo ko nose samp ko fi taxawal ko def ko ne bu lii mooy sabab yi nga xam ne ñoo tax mbir buy am bu liy amee lii am nga jël matuwaay yooyu nga xam ne buur yàlla moo ko def ci loo xam ne ci dogalam la ko defee waaw waaye tamit ci wàllu sharia la yoonale istimaalul asbaab di jàpp ci sabab yi te loolu moom daanaka ñun loolu daanaka tout le temps ñu souligné ko dañoo demoon sax ba léegi dañ naan lool moom waxoon nañ ko côté boobu yaatuloon nañ ko que loolu gis nañ ne dund ko alayhi salaam lépp lool la at tawakkulu alallah bi nga xamante ne nii du loo xam ne dafa opposé wu ak al axd bil asbaab waaw mu ne ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam ak saxaabaam yi radiyallahu mais ak malul xalqi tawakkula ñoo gën a mat ci mbindeefu yàlla yi hein ak wàkkeeru ci yàlla xanaa bu nee yonent bi nag mooy yonent yi duggaale nañ aleyhimu salaatu salaam asxaabahoo saxaabaan yi nga xam ne ginnaaw yonent yàlla yi mu ñoo ci tegu ñoom ñoo gën a mat ak wàkkirlu ci yàlla hein te pourtant malgré loolu buñ doon dajee kuffaaru Quraysh ni doonu ñoon dem loxoy neen ah doonu ñoon dem ñu loxoy neen waaw waaye wahum mutaxassinuuna bi anwaa'i silah au contraire nan lañ doon demee façon lu ñu mën a am ci arme bu moderne jamono yooyu dañ koy am waaw mu ne la preuve yonent mi alayhi salaatu salaam keroog muy dugg màkk casque bi wal baydatu ala rasi casque bi mu ngi woon ci boppam pour pour protection mu ne te pourtant waqad anzala allahu alayhi wallahu min an-nas te pourtant buur yàlla yi wàcc woon na jamono yi fekkoon na mu wàcce ba pare aaya ba mu ne woon wallahu te buur yàlla ya'simuka moo lay muccal moo lay musal minan ci nit ñi waaw waaye xam na ne wallahu ya'simuka minan naas mooy ne nekkul ismat boobu mooy lan kene nit ñi manuñ laa gaañ parce que gaañ nañ ko Badar damm nañ bëñam wa daxala xalaqatul mighfari fi wajinatihi alayhi salaatu wassalaam waaw casque bi buñ ko doy rës dóor ci mbir yi dafa tas bi muy kii ci biir kiiwu lexam yi la dugg ba gis nañ sayyidatu Fatima radiyallahu anha ak bi mu ko doon faje lakk ay morso sayyidina Ali di sotti ndox mi koy kii après mu koy raxasal waaw baw naa bam naan kayfa yuxlifu yuflihu qawmun fa'alu bi nabiyyihim kada wa kada ana naka la ay nit di texee ñoo xamante ne nii def nañ seen yonent lii ak lii allahu akbar allahu akbar mooy loolu est-ce que loolu danga naan ah mais kon wallahu yansimuka minan naas moom ah dañ naan la laysa hada du lii nga foofu waaw téeréet mooy isma li ibla li tabligh risaala buur yàlla moo ñoŋal lépp loo xam ne ci risaala gi la jëm loolu moom buur yàlla moo ko préserver inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun ñun de buur yàlla ñoo wàcc alquran bii nga xam ne mooy zikar gi gën a màgg ku nit mën a yor waaw mooy zikar gi màgg gu nit mën a saxoo ñun ñoo ko wàcce wa inna te ñun ñi buur yàlla mi nga xam ne la dara warul moo chargé wu malgré tout que ne moo koy wattu mooy isma boobu ak këni yonent mi aleyhi salaatu salaam yonent yépp maasuumun lañ waaw te tamit mooy ne nit ñi lépp loo xam ne lañuy def ngir altérer risaala bi fexe ba mbir mi du jàll fexe ba mbir mi du dox loolu buur yàlla moo la préserver ci nit ñi la loolu moom sa risaala dina àgg allahu akbar malgré tout teewul bu doon dem xare gis nañ ñaari mbubb koŋ la sol Allahu akbar loolu nag imaam Ibnul Qayyim après daal na fay développer waaye loolu insha allah yàgg nañ cee wax jarul ñuy duggaat ci bari li wax ci loolu mu ne wa fiha faslun wa fiha anna nabiyya mu ne sous chapitre këne yonent bokk na ci këne yonent bi alei satu salaam sharata li safwaana fi l aariyati damaan fa bal aariyatu madmuuna mu ne bokk na ci liñ ciy jàng kene ci wàllu fiqh kene yonent mi alei sat salaam keroog dafa chartal Seydina Safwan fekk temps yi tuubagul woon mooy mi àbb euh, mubbu koŋ yi te ñu tudd ko léegi Ibnu Umayya fil aariyati da ko mooy ci lim ko àbboon mubbu koŋam yi da koo garanti da ko conditionnel que moom moo ko garanti ndax la ndax wax jim ko ne ko bal aariyatu madmuuna ndax Seydina Safwan yeneen ma sa sam dañ ne ko bi muy waajal Hunayn keroog bi mu ubbee Makka di waajal dem Hunayn ndax dégg na ne gaayaa ngi koy gaayee ngi ñëw mu daal di yónnee ci Seydina Safwan ibn Umayya ngir mu aal mbubb koŋam yi mu dégg ne am na leen am na ci lu bari Seydina Safwan lan la ko a ghasban ya Muhammad sallallahu alayhi wa ne ko waaw lii moom foqar ci la yow Seydina Muhammad da nga koo bëgg a foqar ci ci man mooy nangu ko comme ça ma ñàkk hein yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko déet lii de lu ma la àbb la loo xam ne dama ko garanti yow ma ci àbb ko mais dama ko garanti waaw léegi nag mu ne imaam ibnul qayyim raxmatullahi alayhi mu ne fa hal haadaa ixbaarun an sharcihi fi al-aariya wa wasafa lahaa bi wasfin sharcahu Allahu fiihaa wa anna xukmahaa ad-damaanu kamaa yadmanu kamaa yudmanu al-mawsuuf aw ixbaarun an damaanihaa bil-adaa bi'aynihaa wa macnaahu innii daaminun laka ta'diyatahaa wa annaha la tadhabu bal arudduha ilayka bi ayniha hada mimma ixtalafa fihi al fuqaha mu ne est-ce que lii nii mu wax moom alayhi salaatu salaam shartaloon ko Seydina euh, Safwan ne ko bal hiya aariyatun madmuuna kene lii de lu ma la àbb la loo xam ne dama koo garanti ngir dee looloo mu ne est-ce que lii dafa nekk loo xam ne lum ñu xabaare la ci shari'am bii di shari'al islaamiyya kene al aariya mooy est-ce que lu mu yoonal la ci wàllu àbb ba pare wa wasafa laha bi wasfin shara'ahu llah ba pare mu mu melal ñu ko mu melal ñu ko melo woo xamante ne buur yàllaa ko tërale noonu wa anna hukmaha di ñu xabaar ba léegi que ne àtte est-ce que du dañuy ba pare ginnaaw loolu mu ñuy xabaare que ne àtte yi wa hukmuha ad-daman que ne àttey lu ñu àbb mooy loo xam ne da nga koo war a garanti comme li nga xam ne noonu la ñuy garantee loo xam ne lu ñu jël la waaw waaw lu ñu foqar ci aw ixbaarum wala boog lii xabaar la an damaniha bil ada bi ayniha wala mooy est-ce dañuy xabaari que ne dañuy garanti li nga xam ne rek li mu garanti mooy dina ko delloo bi ayniha mooy get mooy mbubbu koŋ yi ñu yàq yi mu yi ñu ko àll loolu lay garanti na dina ko delloo mu ne wa maanaahu maanaawam li muy tekki bu boobaa inni daaminun laka ta'diyataha est ce que ma ne saab saab wax jim ne bal madmuna li muy tekki mooy ne man de maa la garantil delloo la ko wa annaha la tadhhab que ne mbir mu du dem mooy de toute façon mbubbu koŋ yi ni ma ko aali laa la koy delloo bi ayniha ci ning ma ko joxe mooy biñ ma jox laa lay yiñ la ma jox laa lay delloo wala boog moom li mu la xabaare mooy ne rek hein mooy ne mbir mi bu bu bu dee ne dafa dem hein madmuna bi talafi aw madmuna li ta'diya li ta'diyatiha mooy en question bi yëpp lenn mooy xam nga li mu bëgg a wax nii mooy est-ce que yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu ne Seydina Safwan ibn Umayya bal hiya aariyatum de dama ko àbb yoo xam ne maa koy garanti pour delloo la est-ce que pour delloo la ko la mooy mbubb koŋ yi li nga xam ne moom nga ma aal moom laa lay delloo loolu laa garanti wala li delloo li mu garanti mooy ne bu ci benn yàqoo ma remplacer ko waaw moo tax mu ne wa annaha madmuna bi mooy dañ koo garanti que bu ci benn yàqu ma delloo la ko mu uti beneen bu mel noonu mooy bi yàqu moom yàqu na léegi mu uti beneen waaw wala boo delloo bi liñ leen aaloon bubbu ko yim ko aal delloo leen kese lool la garanti mu ne loolu nag dafa am ay wute mu ne imaam al Shafi'i ak imaam al Ahmad rahmatullah alayhi bu njëkk bi lay wax mooy ne lan mooy li mu ma la saa sax ñu doon wax mooy bu ci da benn yàqoo maay jënd beneen remplacer ko waaw loolu la garanti mu ne imaam Abu Hanifa kanta imaam Abu Hanifa ak imaam Malik rahmatullah alayhima ñoom deuxième bi lañ wax que moom delloo bi kese la waaw mais pas garanti que bu benn yàqoo dinaa la ko delloo waaw euh, léegi. Euh, loolu mooy mooy question bi kon mooy ñenn ñi kon fuqaha uy rahmatullah alayhi mooy ñaar ñu mag ñi muy imaam Abu Hanifa ak imaam Malik rahmatullah alayhi dañ ne ñoom li ñu garanti mooy delloo bi kese waaw delloo bi kese la yonent mi alayhi salaatu salaam garanti kantaa ñeneen ñaar ñi muy imaam Shafi'i ak imaam Ahmad rahmatullah alayhima ñoom ñu ne non mooy ne bu ci benn yàqoo dañ koy faj da koy day jënd beneen remplacer ko léegi nag foofu la xëccoo bi nekk Euh, dugg na ci détail bi ku nekk li wax waaye insha allahu taala mooy ne ñaar yépp la man na nekk ñaar yépp mooy ne mën na nekk ñaar yépp te insha allah loolu lu dëgër la mooy lan këni aariyatu madmuna même bi mu ndax euh, ñi ne ñi ne ñi ne delloo bi la dañ ne ndax am na beneen te imaam ci loolu la jéng mooy waxu ñoom imaam Abu Hanifa imaam Maalik rahmatullah alayhima këni mbir mi delloo bi kese la parce que am na ci beneen riwaaya boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dane bal aariyatun muaddaa foofu dane lii nekku lenn la li am ba des mooy mbir la moo xamante ni nii dama la ko àbb dama ko garanti que dinaa la ko delloo waaye waxul ne dafa garanti bu ci benn yàqoo moom mu daal di koy remplacer xam nga nga ne ma mais est-ce que mën nga maa leeral différence entre deux yi ma leeral différence entre deux yi insha allah xoolal mooy bu dee ne ñi nga xam ne dañ ne dafa garanti li mu garanti mooy bu yàq bu ci benn yàqoo mu mu remplacer ko ñooñu mooy ñooñu mooy bi talaf mooy ñoom àbb naa la mu bokkoon yi yow Safwan léegi nag bu ma demee xare bi am ñu ci yàqu. man may chargé wu jënd li nga xam ne mooy équivalent wu yooyu fay la ko loolu mooy côté boobu alors que ñi nga xam ne dañ ne dañ ne ñoom delloo kese la mooy ne kon mbir mi bu yàqoo moom déedéet mooy delloo bi la waxoon delloo bi la garanti woon mooy yi nga xam ne bu ma demee xare gi mbubb ko yi niñ ma ko aale mooy dinaa la ko delloo waaye bu ci dara yàqoo mooy man li ma garanti woon mooy delloo la lépp loo xam ne bu ñu xaree ba pare mu ngi sama loxo ci mbubbu koŋ yi loolu dinaa la ko delloo gis nga sew sew bi différence kon mooy bu ci yàqu bu boobaa bu boobaa nit ki la nit ki du ko delloo du jëndi beneen parce que moom mooy yi bu ñu xaree ba pare li nga xam ne moo fi des loolu laa mën a jox mooy dañ naan loolu <coughs> insha même bu dee imaam Ibnul Qayyim dafa nootal wax bële bi ne ñoom affaire u delloo bi la mais dañuy gis ne insha allah li gën a dëgër mooy ne mbir mi soit ñaar yépp la mooy bu ci benn xewee bu dee yépp a gi fi alhamdulilah ñu delloo la ko buñ paree waaye bu amee benn bu ci yàqu mooy dañ koy remplacer. te loolu gisoon nañ ko ci beneen riwaay boo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Safwan am na yu ci yàqu ba mu ñëwee doon ko yonent mi alayhi salaatu ko. utal yoo xam ne ngir remplacer ko dana ko léegi l'islam laa gën a jege ko diine ji ma ne woon mooy ci kufur gi ma ne woon mu daal di tudd baatu seede yi dugg ci l'islam moo tax lool mooy insha allah li gën a dëgër que ne affaire bi lool moo tax yenn àbb yi boo àbbee mbiri jàmbur mu yàqu baax na ma bu dee parce que waa ji tamit man na la baal man na noo grawul mais daal nit kii bon manoo jël tamit mbiri jàmbur mu yàqu noonu nga naan man non après man man delloo bi kese laa garanti woon comme que newatu fi nag mooy man bon loolu garantiwuma wu ko li ma garanti mooy li nga xam ne mooy <laughs> bu fi nee daal dinaa la ko delloo bu ma paree du lu may jël nga aal ma ko ma dem ak moom mais dinaa la ko delloo bu ma ci paree déedéet déedéet incha allah kon loolu mooy li gën a mu ne faslun mu ne wa fiiha bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi moom imaam ibn al-Qayyim mu ne jawaazu aqri farasil aduwwi wa markubihi ida kaana dhalika awnan ala qatlihi kama aqara sayyidina Ali radiyallahu anhu jamala haamili raayatil kuffaar wa laysa hada min ta'dhib al-hayawaan al-manhiy anhu mu ne bokk na ci liñ ciy jànge possibilité wu cor li nga xamante ni mooy waruwaayu waruwaayu noon moo xam ne dafa sonal jullit ñi waaw bu dee ne cor waruwaay bi mooy géléem gi wala wala fas wi loolu day dimbali ci gaaw ñu daal nga daal di koy ñu gaaw koy defe gaaw koy noon waaw mu ne comme ni nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib noonu la core géléemu waa ji waruwaayu géléwamu waa ji nga xam ne moo yoroon raayatu Hawazin mooy waa ji yoroon raaya ji nga xam ne ku mu jege rek bu xuus ci julli ni ku mu jege rek jàpp waaw rek tàllal raaya bi def def def def signe ci ginnaaw ñu avancé Seydina Ali ibn Abi Talib daal di koy repérer gis ko moo benn lamsaar yi waaw naka la Seydina Ali bàyyi ba muy jege radiyallahu anhu rek mu cor géléem gi vite mu daanu rek lamsaar bi dafa sote ci kawam rek doo dóor ko ci suuf rek daal di koy coroti jaasi waa ji faatu waaw léegi mu ne loolu dañ ciy jànge parce que bu dul woon lu possible la yonent ma ne saa saam après dina sëy dina ne sëy na Ali eh yaa Ali limaada lan moo tax aqarta jamala lan moo tax nga daal di rey li nga xamante ni daal di coroti li nga xam ne mooy gëléem gi gëléemu waa ji mais comme que loolu moo doon la manière ngir mën a am ab nooteel ci kaw waa ji sinon waa gi dafa kawee ba pare teg ci mais ni mu doon def nit ñi di faat di dem lool boo fi nekkee naan nañu bàyyi yoo bon pour la préservation des animaux nga bàyyi ñuy rey ay nit parce que ab animal nga bëgg a est-ce que hada min al hikma laysa min al hikma waaw ay gars yi association qui protection des animaux ñooñu baleen ñu def li ñuy def même bu dee seen mooy seen idée départ noble na mais nag ëppal l'islam wootewul ci lépp ci ëppal waaw l'islam kenn ki nu ko protéger l'animal waaye nag ëppal ba dem ba jàpp ne moom mbir mi daanaka euh, euh, xar mi wala xaj bi wala yooyu wala muus mi moom dañoo mel ni ñu mel ni ay nit loolu nag ak ëppal la waaw te ñun nag suñu boroom dane wa naa ja'alnakum ummatan wasata na ko noonu lañ leen defe li nga xamante ni nii ngeen nekk xeet woo xam ne wu diggu doomu ngeen waaw mooy juste milieu waaw doo ëppal doo négliger doo nekk ci excès doo nekk ci négligence wabtaghi bayna dhalika sabila diggante ñaar yooyu moom ngay topp mu def ko yoon te loolu mooy alxanafiyatu samha mooy yoon wi nga xam ne dafa coowooral jëm ci yàlla wëllif leneen lu lu moom te yomb moo tax protection des animaux gars yi du tee ñu ne comme que dañuy protéger les animaux ba léegi léegi ni ñuy def mooy on va interdire l'abattage des animaux léegi fii tabaski dootul am ah non parce que lan parce que y a des des des des des des associations el xawma 214 fexe nañ ba kii ñu wala véganisme beeg wala gaa yooyu fexe nañ ba ba polluer suñu xey te loolu xeex la boo xam ne. jullit ñi fii surtout ñu nekk tugal bu ñu moywul dañuy ñàkk euh, euh, kii bi yaa surtout seen doom yi maanaam mooy de euh, papa ça yéen mange pas ça yu mel noonu ay kii mooy lool la parce que yaruñ leen ci diine yaruñ leen ci diine xamaluñ leen dara yenn yi booy wax mbiru yërmande sax ci wàllu nit kese ak nit kese ñu jàpp ne loolu ak chrétien wala ab ko man muy paab jullit waaw parce que xamuñu dund ki tax ki jara xam te tamit seen waajur yi appliqué presque daraay l'islam waaw kon nag bu dee ne cor waruwaay woo xamante ne nii moom la ab yéeféer yor nga xam ne day tax ñu gaaw noot ngir mën a fekk li nga xam ne mooy musiba bi muy def ci mbokk julli ñi mais nan lañ la ñuy def kay comme ni Seydina Ali bin abi taalibin radiallahu taala def mu ne wa laysa hada min ta'dibi alxayawaani almanhiyi te loolu bokkul ci li nga xamante ne nii mooy tere tere ji lislaam di tere mbugal di mbugal li nga xam ne mooy animaux yi xam nga yonent bi alayhi salaam dafa tere nit koo xam ne dafa comme yoru fas wala jëlee yéeg ki taxaw di waxtaan ko ak say gars yoo xam ne mooy waxtaan yoo xam ne doo doo wax tuuti dem sa yoon continuer sa yoon nga toog fa bëgg koo def ab ban boo toog fas wi moom taxaw rek nga taxaw di waxtaan ak say gars yi loolu yonent ma sam da koo tere waaw parce que da koy sonal da koy sonal yooyu yëpp dafa bari ay exemple imaamu Shafi'i rahmatullah toogoon na benn kii di jàpp sol mais yére bu bees boo xamante ni da ko doon door a sol mais bu bu bees ta rafet naka la toog di jàpp fi mu toog benn muus xam nga muus moom daa féex muus muus mi ñëw daal xam naa laal yére bi yére bi nooy mu tëdd ci tàmbalee nelaw fi muy jàppe noonu fi mu toog di jàpp après mu mu dem bay jóg xool gis muus mi tëdd na ci yére biy nelaw bëggu koo déranger ni mu def dafa fexe summi yére bi ndànk bàyyi ko fa dem yoonam te dafa waroon a dem moo yére boobu ñàkk na ko keroog ndax lan lan moo tax mu ñàkk yére boobu nga xam ne seeraayam ak li nga xam ne mooy waleeram mu bàyyi ko fa dal di dem parce que bëggula déranger muus muus mi parce que day nelaw kooku yow bu ñu xamoon loolu ñun dinañ ñoo affaire ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay animal yeeg di leen protéger yow loolu dina la dina la jaaxal loolu kenn dina la ko jàngal ah loolu kenn dina la ko jàngal mu ne kon moom imaam Ibnul Qayyim ginnaaw loolu ba léegi ci Zaadul Ma'aad fi hadi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam ci njàng ni ñuy jële ci ghazwatu Hunayn mu ne wa fiiha bokk na ci liñ ciy jànge afu te di ko gis ci xew-xew bi afu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an man hamma bi qatle walam yu'ajilhu bal da'a lahu wa masaxa sadrahu hatta 'aan ka'annahu waliyyun hamiim la waaw gis nga bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne yonent bi aleyhi salaatu mooy ak ak njëggalam gu ëpp xelu mbindeef waaw njëggalam bu ëpp xelu mbindeef bi nga xamante ne ci la jéggal mooy ki ko doon bëgg a rey ki ko doon bëgg a faat moom alayhi salaatu wassalaam hein est-ce yaa ngi fàttaliku kooku ki ñëwoon ba ko doon bëgg a ci xare bi mooy bi bi bi kii bi amee défaite bi bi défaite bi amee gaa yi daw mu ne lii nag am naa ci naa profitoo ngir mën a nag faat yonent bi aleyhi salaatu wa salaam comme que gars yi daw nañu fii mu ne jekku naa ko est-ce kooku ki nga xam ne moo doon wax ne ma ñëw côté ndejooram bi ma ñëwee côté ndejooram fekk fa kan Abu Sufyaan ma dem côté càmmoñam fa al Abbaas non ñëw côté ndejooram fekk fa Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib ma ne ah yii de moom bàyyite xam na du ko gàcceel waaw kii bàyyite bàyyi bàyyite xam la du ko gàcceel de mooy du ko bàyyi mukk du ko nee ma ne xaaral ma dem sawaay côté bële ngir man ko faa jaare ngir man ko faa jaare nee na ba mu demee foofu mu gis Abu Sufyaan mu ne kii moom doomu bàyyite xam la waaw te du ko gàcceel yaa ngi fàttaliku ko def nañ tarjamam Seydina Shayba ibn Usman ibn Abi Talha yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mi ko doon waaj faat yonent bi aleyhi salaatu salaam jéggal ko jéggal ko waaye ñaanal ko ba pare bal daa lahu wa masaha sadra daldi raay dënnam xatta aada ba ni muy mujjee nekk ka annahu comme moom Shayba ibn Usman waliyun hamim copain keuse koo xam ne vraiment sa vrai sa sa sa parlo dëgg dëgg dëgg la bu la jege la waaw te sa sopp la di takk ci xol allahu akbar allahu akbar waaw ba pare mu ñaanal ko mooy ki nga xam ne arme la woon contre moom arme la woon ndax da ko doon bëgg a mu ñaanal ko mu ne ko duggal nga xarit yéeféer yi mu dugg allahu akbar allahu akbar mu ne wa minha bokk na ci moom ba léegi imaam ibn al-Qayyim maa dahara fi haadihi al-ghazaati min mu'jizaati an-nubuwwa wa aayaati ar-risaala min ixbaarihi li Shayba bimaa admara fi nafsihi wa min sabaatihi wa qad tawallaa anhu an-naas wa huwa yaquul ana an-nabiyyu laa kadib ana ibnu Abdil Muttalib radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu mu ne yonent mi aleyhi salaam naan mu ne Imaamul Qayyim bokk na ci hein maa zahara li nga xam ne feeñ na ci xare bii di Hunayn ci li nga xam ne mooy la hein mu'jizaatu yonent bi aleyhi salaatu salaam mu'jiza yonent bi aleyhi salaam yu fa feeñati waaw kenn mënula takk mu'jizaam yépp wa ayaati risaala ak yi màndarga yi wane ne ay waaye kii dañ ku ñu yónni la waay waaw min ixbaarihi li Shayba nga dema loolu moo kon la mu ne mooy li mu xabaar Shayba li xam ne moom bi ma admara fi hmm? li mu doon nëbb ci xolam waaw li mu doon nëbb ci xolam ndax Shayba da doon jéem a pexe Hmm? naan mu naan damay jël sama sama sama tey laay jël sama revanche te dara taxul parce baayam di Usman ibn Abi Talha lañ ko faat Uhud mu ne tey al yawma aqtulu Muhammadan tey laay faat Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw léegi ba koy nanti ma alayhi salaam kiiwee di ko wax ak moom muy muy jéem nëbbu lool mu xamal ko li ko tax a jóg waaw te loolu moom mooy lu yàlla xamale rek la mën a nekk waaw mu ne te bokk na ci mooy ci mujiza bi mooy sabaatu mais taxaw ngam fa taxaw di ut si noon yi fi fraîche yi jóge xeej yi jóge ñépp na teg même ñaxa des avancé wul moom kese doon avancé Seydina Al Abbas Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci boppam radiyallahu ta'ala anhu nee man maa téye baxlaay yonent salaam ngir xëcc ngir ngir mu bañatee dem waaw waaye mu ngi doon avancé ci biir noonu loolu du moo tax kaana ida ishtadda al watiis ittaqaynaa bi rasuulillah Seydina Ali da doon wax lool Seydina al Baraa gis nañu ko waaw shujaani ñooy ñëw di laqatu ci ginnaawam ngir ut ndimbal ak na mu ko defeek wàcc gi mu wàcc seen biir naan ana nabiyyu kadib ana ibnu abdil muttalib man maa yonent bi nga xam ne amul wax lu dul dëgg ci wax ji ana man ibnu abdil muttalib maay doomu seydina abdil muttalib mu ne waqad istaqbalatu kataa'ibul mushrikiin mais gars yi di ko aussi mooy non non décliner sa identité te yow yaay cible première te kenn nekkatul sa kanam ngir défendre la ngay xuus jëm seen biir ba pare di décliner di wax ki nga doon naan anan na biyu yonent bi ngeen di seet baa ngi nii di xuus jëm ci seen biir laa kadib ana man ibn abdil muttalib yi may doomi abdil muttalib <laughs> waaw ay wax naan ku doon laaj njàmbaaram keroog bi jour guddig Medina boo gële waaw ba ñu déggee lu na rël ngàndumbre nit ñi saxaaba yi radiyallahu anhum ko yëgee amul kenn koo xam ne da ngay ñëw di demal sa bopp dañoo xaar ngir dajaloo ngir mën a dem xooli hé la yëngu ba ñu dajaloowee seen jàmbaar yi bay bay waaj yi génn ñu dajeek yonent mi alayhi salaatu salaam jóge fa mbir ma xewe woon waaw fa mbir ma xewe woon naan leen ñibbi leen bu leen am dara lu ngeen tiit dara new waaw akbar waaye bii it ci yooyu la bokk bii bii moom fii moom mooy fi fi fi nga xam ne moom lu waay doon jaay bu dee ne yow dëggul ci yow dina lam ba tey dajale xare yi xeec yi dal waxatuma la ñu dominer leen ba nit ñi daw <laughs> loolu loolu moo gis dëgg la waaw ak la mu ne wa minha isaalullahi qabdatahu allati rama biha ila uyuni a'da'ihi ala al bu'd mu ne bokk na ci ci mu'jizaam yooyu jotale bu buur yàlla jotale suuf soosu xeer yu sew yooyu mu sànni woon leen ñoom yéeféri mu dugg ci bëtu ku nekk ci waa Hawazin fees ci dal ak nim leen ni nga xam ne ñenn ñi noonu lañ ko sore woon waaw ak barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu fi tilkal qabda ak barke bi yàlla def ci tibb boobu mu tibb sànni leen ko ba mu tax mu fees bëtu ku nekk te benn tibb la boo xam ne ci tenqam la ko tibb waaw Allahu akbar mu ne ila ghayri dhalika min mu'jizatiha fiha ka nuzulil malaikati li qitaali bokk na ci yeneen mu'jizaam yoo xam ne yu xaw yu mel nii comme wàcc gi nga xam ne moom na malaaka yi wàcc keroog Hunayn ngir xare foofu waaw waaw akbar ngir jàppale ko léegi mu ne boo min bokk na ci hein bokk na ci wax gi nga xam ne moom la waxoon moom alayhi salaatu wassalaam nim ne man qatala wa fi hadhihi al-ghazwa annahu qaal man qatala qatilan lahu alayhi bayyina falahu salabu képp koo xam ne faat nga nit benn ci yéefér yi te am ci preuve buy wane ne yow yaa ko faat falahu salabu lim fi indi ci armement indaale ko yaa ko moom mu ne wa qaalahu fi ghazwatin uxra qablaha te lii yonent mi alayhi salaatu salaam du keroog la ko Xunayn la ko njëkk a wax waxoon na ko ci beneen xare bu ko jiitu mu ne faxtalafa alfuqahaau hal hada salab mustaxiqun bilsharci aw bilshar ala qawlayni huma riwaayataani an Ahmad raxmatullaahi aleyhi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam wax jooju mu wax nag boro dafa tax boroom xam-xam yi daal di wute ñu ne hal salab gi mooy li nga xam ne moom la fi yéeféer bi bàyyi bi ñu faat bu bu ko am li mu doon xaree est-ce que loolu nit ki ko faat mooy mbir mi daf koo yeyoo parce lool loolu atteb sharia la que léegi noonu lay demee waaw que xare bu man di am ilaa yawmil qiyaama képp ku rey yéeféer ci xare toolu xare yow lam fi indi woon ci armement ak yooyu yépp yaa koy moom walla boog loolu waa ji du ko mën a am lu dul ba charte bu dee imaam bi moo chartal comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam wax fii ne loolu ku man qatala qatilan loolu nekk condition bu mu teg nekk ku faat mooy il faut imaam bi wax ko bu ko waxul mooy ne du compter gis nga différence bi mooy bu dee ne charia la boo xam ne noonu lay doxe mooy imaam bi wax ko wala ñàkk koo wax mooy noonu lay demee ci xare bu ne bu dee nag il faut imaam bi wax ko mooy kon xale bu ko imaam bi waxul waa ju rey nit kooku du ko moom du moom la mu fa indi lu dul imaam bi ne ko mën nga koo jël mu ne ñaari wax moo ci am ci fuqaha yi ñaari wax yépp nag bu ci nekk jële nañ ko ci al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal borom ngir mi di seen sëriñ ñoom ndax imaam ibn al qayyim hanbali la mook sëriñam imaam imaam ibn taymiya ñoom ay hanbali la ñoom imaam ahmad mooy seen sëriñ mooy sëriñu ngir bi waaw mu ne bi ci njëkk ci ñaari wax yooyu taw mooy fuqaha yépp deux dañ cee wute ci ñaari wax yoo xam ne bu ci nekk ci ñaari wax yooyu jële nañ ko ci imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hanbal mu ne bi ci njëkk annahu lahu bi shart shartahu al aw lam yashrit wa huwa qawlu shafi'i mu ne première wax bi mooy waxu imaam Ash-Shafi'i que ne loolu moom ci sharia la mooy ne xare bu amee fii ba àddina tukki ku fi rey ab yéeféer ci toolu xare kooku lañ fa ëndaale yaa ko moom. moo xam imaam bi wax na ko conditionné wu na mu wax ko mu waaw moom da ko ça lui revient de plein droit charan charia ko tëral mu ne loolu mooy waxu imaam Ash-Shafi'i deuxième wax bi. te tamit kon mooy wax la boo xam ne jëlee nañ ko tamit ci imaam Ahmad rahmatullah alayhi mu ne beneen bi annahu la yastahiqu illa bi shart al imam deuxième wax bi ne non loolu moom du du du du waa loolu du ko dagan du nekk loo xam ne luy ñëw ci moom plein droit la lu dul du plein droit ah. il faut imam bi shartaloon waxoon loolu ci xare bi waaw mu ne wa huwa qawlu abi xanifa lii nag mooy waxu al imam abu xanifa an-Nu'man rahmatullahi kanta imam malik mu ne wa qaala malikun rahimahullah kanta imam malik rahmatullah alayhi dane la yastaxiqu illa bi sharti al imam ba'da al qital waaw falaw nassa qablahu lam mu ne kanta imam malik mu ne rahmatullah loolu moom waa du ko mën a am lu dul ne imam bi waxoon ko avant xare bi bu waxoon ne man qatala qatilan ah, lahu bi waaw loolu moom waa faatee nit ki moo ko moom waaye nag bu dee ne hein non ba'da ba'dal qital après xare bi waaw illaa bi shart al imam ba'dal qital falaw nas qablahu bu doon ne da ko waxoon avant avant xare bi mooy bu dee avant xare bi du dox bu dee après xare bi la ko wax loolu dina dina dox waaw euh, léegi loolu euh, insha allah daal ñaar yi mooy wax yi yépp dëgër na waaw amaana nag ñaari ci gën dëgër mooy ñaari wax yi ci kaw këni soit mbir mi shar'an la wala te wala mu nekk loo xam ne charte imam bi la bu ko wëyalee mu ndox te gisoon nañ ne imam Seyna Abu Talha comme Seyna Anas wax keroog fànn euh, ay nit ñu bari ba pare dal di jël li nga xamante ne mooy seen salab ñoom ñépp comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna euh, mu ne mu ne nag moom imaam Ibnul raxmatullaahi alayhi euh, mu ne wax ji nga xam ne warhamukallah mu ne bokk na ci li nga xam ne ba léegi ci falahu salabu bi mooy ne mu ne fu fiihi dilaala wala dalaala ala annahu yastaxiqu salaba jamici man qatala wa in kasuru wa in kasuru wa qad dakara abu daawud anna aba talha qatala xunayna xunayna xunayn yawma Hunayn ishrina rajula fa axada aslaabahum mu ne nag bokk na ci ci wax yi ak la fa xewoon këne mbir mi nag du benn du benn nit de mooy ne waa bu dee bu dee ñu bari lu ñu bari bari la xat bu faatee téeméer la fa waa téeméer ba indi yépp indi moo koy téeméeri cent personnes yi moo koy jël mu ne nag imaam Abu Dawud soloona te xadiis bi gisoon nañ ko ci biir nettali bi këne keroog buy Seydina Anas kene Seydina Abu Talha keroog faat lu mat vingt personnes daal di jël la nga xam ne fa axada aslaabahum lañu fa indi woon yépp moom moo ko jël moom Seydina Abu Talha ah al ansaar yi nekkoon bàyyi jiit la Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala xam naa kon dañuy yem foofu ci li imaam Ibn al Qayyim wax ci côté Hunayn bi incha allah eh, léegi nag. léegi euh, dañuy yem nii pour tey bii di ñëw nag ñun nag ñu dugg ci suñu masala yi ñu waxoon waaw mooy masalaam gis nga yonent ma lay saab saab imaam Ibnul Qayyim xaw na ko junjur sànk këne bu ñu leen dee information danga war a leerlu information boobu loolu xam nga ci lu kawe la loolu wax ci ku jiitam réew mais ñun ñi en tant que man ak yow ak keneen ku ñu indil information alquran nee na yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu nan lañu mën a débarrasser woo ci ab nammaam wala xattaat koo xamante ne day ñëw di jaxase wala di jël ay tiitu toxal ay wax nan nga ci débarrasser woo loolu waxoon nañ dinañ gis li imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi wax insha allah xam naa jotaay bii di ñëw dañ koy gis après ñu enchaîner suñu masala yi nga xam ne ñun ñoo ko wax doon après euh, euh, dinañ gis imaam Ibnul Qayyim après ndax dafa def Hawaazin après Taïf mu def tamit seen kii jàngat yam fay jële en ainsi de suite buñ gisaatee ne am na yeneen yu ñu ci mën a yokk yoo xam ne moom fii mu wax la dinañu ko def sinon ñun ñu continuer yi nga xam ne digg woon nañ ko ak masalaam yëgati loxo ci ñaan ak yooyu yépp ak i'tikaaf masalatul i'tikaaf